a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara baada audu billahi min alshaytaan alrajim allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taxuduhu sinatun wala nawm lahu maa fi lsamawati wa maa fi lard man da alladi yashfacu cindahu illa bi idnihi ya'lamu maa bayna aydiihim wa maa xalfahum wala yuxiituuna bi shay'in min cilmihi illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samaawaati wal ard wala ya'uuduhu xifduhumaa wa huwa al-caliyyu al-caziim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak juróom muy laayaab deux cent cinquante-cinquième bi laaya bi moo gën a siiwe ci laayatul aayatul kursi muy aayatul kursi nga xamante ne nii comme yal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal solowee ak taalibeem bi di al imaamu muslim ibnul hajjaaji al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi ala al jamii jële ci seydina ubay ibn ka'b radiyallahu taala anhu wa arda <coughs> mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf maa wax ne ma yaa abal munzir atadri ayu aayatin ah atadri aya aayatin min kitaabillahi azam nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf maa wax man ab <coughs> Seydina Ubay ibn Ka'b ne ma yaa abal Munzir looloo doon dàkkantalam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow abal Munzir est-ce que xam nga ban aaya ci ci ci ci ci aaya ci téere bi di alquran ban moo ci gën a màgg nee na ma ne ko allahu wa rasuluhu aalam <laughs> voilà <laughs> nee ma ne ko bon yàlla ak yonentam moo gën a xamaa nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal di daal waat ne ma waat ya abal munzir atadri ayya ayatin min kitaabillahi ma'aka a'zam ne ko ndax xam nga ci laayaay alquran bi ci laayaay téere borom bi ban aaya ci yi nga mokkal ndax moom lépp lu lu ñu wàccoon rek da koo xam voilà lépp lu ñu wàccoon conent bi alei bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon xuffaadul saxaaba ñi nga xam ne ñoo ginoon a wattu alquran ci saxaaba yi yonent ma alei satu salaam ne ko waa ah, ban aaya waxaat ko ko laajaat ko laaj bi <coughs> nee na ma ne ko <coughs> ma ne ko allahu la nee na ma ne ko allahu allahu mooy ma wax ko laay bii nee na bi ma ko waxee rek yonent bi aleyhi saam salaam dóor loxoom ci sama dënn <laughs> dóor loxoom ci sama dënn na ma wallahi li yëhnika al abal munzir li yëhnika al ilmu yaa abal munzir ne ko wat naa ci yàlla dóor loxoom ci dënn bi ne ko yow <laughs> yal na la yal na la xam-xam yomb yow abal munzir mooy lii la loolu la li nga wax noonu la mooy laay bi gën a màgg <laughs> voilà allahu akbar waaw naw ñaan gu rëy moo tax yomb topp na ko de wallahi huwa <laughs> ah, léegi kon suñu waram ne allahu loolu day wane ne kon laaya yi am na yu gën a màgg bii mooy bi gën a màgg ci laaya yi muy aayatul kursi dañ koy woowe aayatul kursi yu ndax kursi yuhu bale muy tudd ci biir laaya bi léegi suñu boroom ne allah mooy tur bi gën a màgg ta feeñ allahu muy turu borom bu màgg bi ah laa ilaha amul benn boor bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu nekk ay loru neen illaa hu ku moom huwa tamit ci turu borom bi la bokk tur yu rëy yi alxayu mooy ki nga xamante ne nga xam ne zaatul aliya mooy nekk nekk yàlla gi nga xamante ne dafa détaché wu ci lépp moom lay junj huwa allahu tamit moom lay junjaale léegi nag alxayu beneen bi nga xamante ne nii am na lu muy junj ci zaatul aliya alxayu mooy ki nga xam ne moom mooy dundu alqayyum te mooy taxawu képp kulut mbindeef yépp voilà mooy borom bi tabaaraka amul kenn ku ko yoral lennam voilà moom doy boppam moom doy na boppam te keneen ku kii moo taxaw ñëpp te moo fi sax voilà moo fi sax moo fi ne moo fi ne alqayyum mooy ki nga xam ne moo taxawu mbindeefam yéeg lépp rek laa taxuduhu laa taxuduhu du ko jàppee du ko jàpp sinatun li nga xamante ne mooy am ngënd am ngëmmentu wala naw mun yàlla tere li nga xam ne mooy ay nelaw mooy doo xamante ne nelaw ak gëmmentu duñu ko ay gëmmentu ak ay nelaw duñu ko gaaral déedéet yàlla duy nelaw loolu daa wóor loolu man da ne voilà moo taxit loolu du ko gaaral de lahu ñeel na ko ma fi samawat kem lépp loo xamante ne nii moom <coughs> mooy lépp lu nekk ci asamaan rek moom la ñeel de moom borom bi tabaaraka wa taala wa maa fil ardi ak mbooleem li nekk ci suuf si mbooleem lu nekk ci suuf yi rek borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii <coughs> moom moo moom moom moom moom moom moom la ñeel man dal ladhi mu ne ana nag kan mooy ki nga xamante ne nii yashfa'u mooy def mooy mooy def rambu di def intercession indahu fa moom illaa bi izni lu dul ci ndigalam mooy amul kenn man dal ladhi mooy laa amul kenn koo xam ne bu ëllëgee di nga faram moo tax li ma rek yàgg naa ko wax te jotaay yee ci affaire taalut bi gaa yi ko doon yooyu nit ñi foog ne ñoom dañuy def lii ne lii lay demee léegi borom bi moom du man lu dul après moom mu topp leen ci loolu déedéet affaire du yàlla mooy buur moom moo jiite mooy alqayyum moo taxaw jaam yi moo taxaw lépp yor lépp kon nag bu leen yaakaar ne ta du deñ yéen seeni wax daal ak seen namb namb moom lay topp te lépp yi caaxaan déedéet <coughs> mu ne kenn nag du du ram mu de indahu fa moom illaa bi idni lu dul ci ndigalam ak nam nam mam mooy moo la ciy jox ndigal de yàlla mu moom moo xam moo tax ñii la ram mu di jariñ kay yàlla naan rammul ma diw rammul di te ñoom ñooy yooy ngëm yàlla yi moo tax ci laay bi ñu gisoon bii weesu mu naan bés boo xam ne wala du fa jariñ yawmun bés boo xam ne laa fii fiihi wala xulla wala shafaa loolu mooy pour yéeféer yi sinon pour ñi gëm yàlla <laughs> dañ leen di rammu yéeféer yi sax rammu gu magu yonent bi alayhi salaam bu dul duggul woon kenn du leen ramu kenn du leen àtte bokk waaye bañ leen àttee loolu ñoom loolu lañ am ci rammu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kantaa rammu di leen génne safara di leen dugal àjjana loolu moo manu la ne ci ñoom wallah wallahu ta'ala alam kon nag mu ne moom moomale de <coughs> ya'lamu ya'lamu mooy ki xam maa bayna aydihim li nga xam ne moo nekk ci seen kanam wa maa xalfahum ak li nekk ci seen ginnaaw amul dara lu ëmp lu lëmp lu loo xam ne dafa nëbbu ci moom ci mbiru jaam yi moo xam malaaka yi lu nekk seen kanam laata ñu fi nekk ak bi ñu fi nekkee ak bu ñu fi jógee fan la ñuy mujj ak seen mbir nu muy mujj loolu lépp boroom bi moo xam la ne seen kanam ak seen gannaaw de wala yuhituuna te ñoom jaam yi mbindeef ñoom du ñu peeg bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam-xamam bu yaatu ba boroom bi loolu jaam manu koo peeg c'est impossible amul kenn ci jaam yi boo leen dajale woon li ñu am ñoom ñépp manuñoo peeg xam-xamu yàlla de <coughs> jamais illaa bi ma sha xam-xamam duñ ci am dara te duñ ci mos dara lu dul loo xamante ne moom borom bi tabaaraka wa taala moom moo leen ko xamal xamal leen ko jaaral leen ko su waa ci yonent yii ñuy gis wala ci yoo xam ne am ndaw bu muy yónnee am malaaka wala yoo xam ne moom la yenkiwal ab jaam directement di ko wal ci xolam kon nag mu ngi noonu mu ne <coughs> illaa bi ma sha wasi'a daal dina yaatu de kursiyuhu li nga xamante ne mooy kursiyum ba mooy mooy mooy siège as-samaawaat mooy yi nga xamante ne ndëggu tànku borom bi tabaaraka wa moom yaatu na as-samaawaati asamaan yi wal ard ak suuf wala ya'uuduhu mooy moo gën a yaatu ndax arasha gën a yaatu kursi kursi yu moo gën a yaatu asamaan ak suuf boo boole woon comme la hadis ba di wax même bu dee am nañu naan hadis boobu moom dese naa dëgg comme ni ko ñoom al imaam al bayhaqiyu rahmatullahi alayhi ba mu ko soloowee ne waa ji moom munkarul xadiis la de yaa yahya ibn sa'id as-sa'di moom moo ci wéete taw huwa munkarul hadis alhadis dafa nekk koo xam ne hadisam du baax quoi mooy ku ñu bañ la quoi ay hadisam ak yu mel noonu daal que ne yu boo jëlee asamaan ak suuf nga boole leen sànni leen ci kursi yu day mel ni benn <coughs> benn lam boo sànni ci biiru désert ab désert xam nga boo ñëwee yow désert Mauritanie bi kese waxuma le Sahara nga jëlu tiim benn hélico ñëw sànni fa benn lam yow fi nga gisee di fan la féete loolu mu ne ah hadis boobu loolu la même bu dee am na lim ci li bon li ma la ci wax léegi léegi que boo sànnee boo jëlal asamaan ak suuf nga boole leen sànni leen ci course yu day mel ni benn lap boo ci désert bi wala nga jël nag asamaan ak suuf jël course yu sànni ko ci biir arach day mel ni benn lam boo sànni ci biir désert bi léegi nag loolu en tout cas wasian ah, daal dina yaatu de course yi course yi am ba muy moom lañ naan repose pied abul boroom bi tabaraka wa taala as-samaa <coughs> asamaan yi wal ard ak suuf wala yauduhu te du ko diisal te du ko diisal du nekk loo xam ne booy da ko dafa insupportable ba mënu koo yëkkati wala mënu koo di saytu wala yauduhu te diisul ci moom hifduhuma di peeg ñaar yoo yële asamaan ak suuf ak lépp nekk asamaan ak lu asamaan suuf borom bi peeg ko saytu ko yor ko ba pare nekk koo xamante ne moo koy toppatoo lool diisul ci moom de wa moom al aliyu mooy ki nga xam ne moo féete kaw te yéegul le moo féete ki nga xamante ne mooy jaamam yi kaw